Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala mu ne an Samurata bni Jundub radiyallahu anhu annahu qaala sallaytu waraa an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ala imra'atin maatat fi nifaasihaa faqaama wasatahaa kon mu ngi noonu al-imaam Abdul Ghani al-Abi ibn Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala muy wax kon ci hadis bi nga xam ne mooy hadis cent soixante neuf léegi mooy vingt yi mat na mais dañuy continuer parce que hadis yi ci des bariwul wala te bunt bi moom kese ñu dese kon nag ci kitaabu salaa kon nag ñu continuer insha allahu taala hadis cent soixante neuf bi téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent mu ne an Samurata ibn Jundub mu ngi jële ci ki nga xamante ne nii. mooy samura di doomi jundub radiyallahu anhu annahu qaala neena sallaytu jullina wara annabi ci ginnaaw yonente bi alayhi salatu wasalaam ala imra'atin fekk da doon jullee dañ doon jullee benn néew boo xam ne jigéen la woon maatat boo xam ne dafa faatu fii nifaasiha mooy da doon matu waaw da doon am da doon matu daal di génn àddina fa qaama wasfaha yonente bi alayhi salatu wasalaam ba mu koy jullee ci digg ma la taxaw mooy fi nga xam ne ci digg ndaw si ah fi passé fi fi jëm fi féeteeg digg mooy ci digg voilà ci diggam loolu le moom fala taxaw moom fa la féete moom alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonu ñu jàll li nga xamante ne nii mooy hadis bi nga xamante ne nii moom moo ci tegu muy cent soixante-dix di téeméer ak juróom ñaar fukk wi kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu mu ne an abdillahi bni qaysin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bariya mina saaliqati wal haaliqati wash-shaaqa kon nag al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala mu ne kon nag an mu muy jële ci an Abi Muusa di jële ci saxaaba bi nga xamante ne mooy Abu Muusa di bàyyi Muusa nan la tudd mu ne Abdullah ibn Qays waxoon nañ la ko fan yële mooy Abdullah di doomi Qays radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam bari a deñ na ba set bokkul ci dara min as léegi as-saaliqa ah loolu al imaam al maqdisi daal dina koy leeral dañ ko fàttee wax sànk bi ñuy jàng mooy leeral na ko ginnaaw gi ndax dane ah mooy boobu ginnaaw bi ñu ko jàngee pare dañoo waroon a wax lan qaala al musannif as-saaliqa allati tarfa'u sawtaha 'inda al musiba kon mu ngi noonale kon nag al imaam abu musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallama daal dinay deñ ci ki nga xamante ne nii mooy as-saaliqa kon mooy ki nga xam ne day yëkkati kàddoom di yuuxu bu ko musiba dalee di yuuxu ca kaw a kaw a kaw aya ñi nga xamante ne loolu moom siw na gars yi moom xam nañ noonu leen lay demee de léegi mu ne wal xaaliqa ak nga xam ne ndaw si nga xam ne lii nag as-saaliqa yee jigéen lañ ñi yuuxu les crieuses xaw ma leen di woowe wala bu seen mbokk amee gaañoo ñu yuuxu di daw di yuuxu yuuxu yuuxu bu nekk ñu yuuxu ba wala wal xaaliqa ak ñi nga xam ne ñoom nee na ngir wane seenu musiba tax seen jigéen gi nga xamante ne day wat boppam wa shaqqa ak ki nga xamante ne nii moom lan lay def day xotti ay yéreem di xëcc di xotti di sàngoo suuf di wadd ci suuf di dal di dóor di daano di di xotti yére ya yonente alayhi salaatu wassalaam bu amee musiba am mbaayam génnaat na wala jëkkëram wala doomam wala yu mel noonu wala mbokkam wala ko mu soq kon nag mu ngi noonule mu ne ñii ñoom yonente ni alayhi na deñ na ci ñoom léegi nag al musannif di al imaam Abdul Ghani rahimahullah baat bi mu gis ne jar naa leeral ci buntu bii nii ci xadis bi mu ne as-saaliqa baat boobu ngeen dégg ci xadis bi mooy allati ki nga xam ne ndaw si nga xam ne tarfa'u sawtaha day yëkkati kàddoom ci ay yuuxu indal musibati bu ca bu ko musiba dalee kon al imam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid rahimahullahu ta'ala muy continuer ci xadis cent soixante-onze muy téeméer ak juróom ñaar fukk ak benn mu naan aishata radiyallahu taala anha annaha qaalat lamma ishtaka annabiyu sallallahu alayhi wa sallam dakara ba'du nisaa'ihi kaniisatan ra'aynahaa bi ardil habashati yuqaalu lahaa maariya wa kaanat ummu salamata wa ummu habibata atataa atataa ardal habasha fadakarataa min husnihaa wa tasaawiira fiihaa فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله kon الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى kon nag mu ne an aishata mu ngi jële ci suñu yaay aisha radiyallahu ta'ala anha annaha neena lamma shtaka bi nga xam ne ci la woppu annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ji feebar bi nga xam ne ci la génne àddina dukira dañoo tudd zakara dafa tudd ba'du nisaa'i lenn ci soxnaam yi dafa tudd kanisatan kenn ci soxnaam yi dafa tudd benn église boo xam ne moom gis na ko ra'aynaha lenn ci soxnaam yi bokk ñoom ñoo tudd kanisatan benn église mooy yi nga xam ne moom la chrétien yi nee nañ fi ñuy jaamoo chrétien yi fi ñuy jaamoo nee nañ yàlla léegi nag ñu tudd benn église boo xam ne ra'aynaha ñoom dañ koo gis bi ardil habasha ca suufu Éthiopie ndax dafa ñoom dañoom ñoom ñoom bañ dafa bañ fa nee lañ ko gis yuqaalu laha Maria mooy léegi église boobu turam mooy Maria voilà xam nga loolu da ngay gis jàkke yi comme noonu église yi yooyu di voilà Saint-Sépulcre ak yooyu ak yi nga xamante ne nii Notre-Dame de Paris wala yu mel noonu wala Notre-Dame de de de de Dakar wala yu mel noonu wala di am ay tur léegi nag église bii nii yi la tuddoon léegi nag mu ne wa kanat ummu ummu Salama te yaay ummu Salama léegi ñan ñoo wax lool ci soxnaam yi muy wax gooñu moom lay leeral nii mu ne wa kanat te nekkoon na ummu Salama suñu yaay ummu Salama di soxna ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak suñu yaay ummu habiba radiyallahu anhuma atata ardal habasha ñoom ñaar fekkoon nañu demoon Éthiopie mooy lan lan lañ fa def dañoo gàddaay woon bokkoon nañ ñi gàddaayam jóge woon ci sahaaba yi jóge woon bu njëkk jóge woon makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima daal di woon dem boobu Médina amagul mooy gàddaay Médina amagul woon ñoom foo fële boobu booba lañ fa demoon lañ gise woon nag lii nii nga xam ne moom lañ nettali keroog bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkee ci feebaram bu metti boobale léegi nag bi ñu waxee loolu léegi nag fa zakarata ñoom ñaar nag ñu daal di tudd min husniha ca taar taaru la nga xam ne mooy église ba ñu gis aka taar way ci rafetaayam wa tasawira fiha ak li nga xam ne mooy dessin ya nga xam ne moo fa nekk dessin yee ñu fa desin ak yi nga xam ne moom lañ fa def ci ay li nga xamante ne nii ay ay ay ay ay ay statue yoo xam ne moom la fa gaa yi def xam nga rek église yi ni muy mel boo fa duggee niñ ko gis am ay statue am ay dessin yoo xam ne yu ñu def yu baree baree bari ci biir église ya léegi nag di melale ay ay ay nit ay nit ay jaamu yàlla yoo xam ne dañ naan kii par exemple mooy Jean Baptiste Jean Baptiste mooy Yahya Seydina Yahya wala kii mooy Jésus wala billah mooy Seydina Isa wala yu mel noonu nga koy gis wala ñu naan Saint Pierre a ngoog ak yu mel noonu nga gis yu bari ci biir léegi nag nee na nag yonent bi alayhi salaatu ñoom bi ñu tuddee loolu wa tasawira fiha ak yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir yoo xamante ne nii moom lañ fa def ci ay dessin wa ci ay ay statue léegi nag farafaara sax yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëkkati boppam fa qaala mu ne ulaika mu ne gaa yoo yële def loolu le ida mata fihimu rajul mooy chrétien yooyu ko def ida mata bu masoona faatu fihim ci seen biir ar rajulu ab góor as-saalihu koo xam ne ku yiw la ku baax la nan la ñuy def banaw ala qabrihi masjida dañuy tabax ci kaw bàmmeelam foo xamante ne ab sujootukaay ñoom dañ koy tabax loo xam ne ab sujootukaay la de summa sawwaru fiihi dañ koy tabaxal ab sujootukaay ne def ko ne am am léegi dañ koy def a ngir eh, def ko à l'honneur de diw dafa fa boo xam ne loolu la summa ginnaaw ga nag sawwaru fiihi loolu la ñu tabax su yooydukaay boobu wëree bërëb boobu nga xam ne nee nañ dañ fay jaamoo yàlla summa ginnaaw gi sawwaru ñu daal di fay def ay ay dessin daal di fay def ay statue fiihi ci biir foofu la nga xam ne moom lañ tabax muy ab temple wala loo xam ne ab église tilka suura mooy def fa nag mooy eh, ki façon yooyu noonu nii yéen ñaar ngeen gis ba di ko wax muy façon dessin yooyu ak façon statue yooyu mu ne ulaika gaa yoo yële shiraarul xalq ñoo ñi yées ci mbindeef yi ñoo ñi yées ci mbindeef yi inda allahi fa borom bi tabaraka wa taala al imamu abdul ghani ibnu abdil wahid al maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi nga xamante ne nii moo ci tegu muy xadis cent soixante-deux di xadis bi nga xamante ne nii mooy téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar mu ne wa anha annaha qaalat radiyallahu anha qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi maradihi alladhi lam yaqum minhu la'ana allahu alyahuuda wannasaara ittaxaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida qaalat radiyallahu anha walawlaa daalika ubriza qabruhu ghayra annahu xushiya an yuttaxaza masjidan kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu ta'aala mu ne wa anhaa ñu ngi jële ci sayyidatu Aisha ba léegi radiyallahu anha annahaa qaalat neena ba léegi qaala rasuulullah ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama neena fi maradihi alladhi lam yaqum minhu ci feebaram bi nga xam ne jugu fi wala mooy feebar bi nga xam ne ci la génn addina moom alayhi salatu wassalam keroog wax na te loolu mu wax noonu bokk na xew-xew bi mu nettali sànq bés boobu la wax loolu waaye wax na ko lu bari def na ko tamit ci biir jàkka gi xutba ñi nga xamante ne mooy jullit ñi ak gi mel noonu ne le léegi nag mu ne kon nee na kon ci feebaram boobu nga xam ne moom alayhi salaatu wassalaam jugu ji ne la'ana allahu al-yahuud ne la'ana allahu borom bi da tabaaraka wa taala di allah rëbb na al wan nasaara ak nasaraan yi di karcaan yi ittaxadu mel ni moo dañu ne wàll ni mel ni waalu tax mu ne ittaxadu ñoom de dañoo jàppee qubuura bàmmeelu anbiyaa'ihim seen yonent yu sell ya alayhimu salaatu wassalaam masaajida def ko ay sujootukaay mooy mu ngi noonu le qaalat sayyidatu Aisha radiyallahu anha radiyallahu anha mu ne walawla dalik bu dul woon lool de ubriza xabru kononte kon doon nañ feeñal xabru yonent bi alayhi salatu wassalam mooy buñ bañoon li dal chrétiens yi ñu def ko yi ba borom bi rëbb leen mu ne loolu wurul woon loolu ubrisa konoon te kon doon nañ feeñal qabruhu li nga xamante ne mooy qabru bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ghayra annahu suuf kë mooy ne mu ñoom de ah dañoo annahu këne moom mbir mi daal lii mbir di mbir xushiya dañoo ragal an yuttaxada nit ñi ñëw ci ginnaaw jàppe ko masjidan ab sujudukaay foo xam ne dañuy ñëw di ci dëpp seen jéyég yooyu naan dañuy barke barkeeloog yu mel noonu wala di ko jàppe jullikaay jàpp ne moom moom dëpp sa jë ci xabru yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaamu yàlla bu rëy la bañ loolu nag moo tax ñu daal di koy fermer noonu la defal ko ay mur yoo xam ne c'est fermé kenn mënu faa dugg kon nag loolu la kon nag hadis bi ci tegu al imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullahu taala muy wax ci xadiisu cent soixante-treize muy xadiis bi nga xam ne mooy téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñett mu ne an Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laysa minna man daraba al-xuduud wa shaqqa al-juyuub wa da'aa bi da'wa al-jaahiliyya kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullahu ta'ala mu ne an Abdillah ibni Mas'ud hadis bi mu ngi koy jële ci Seydina di Abdallah di doomi Mas'ud radiyallahu anhu anin nabi mu koy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kene moom de neena laysa minna bokkul ci nun de bokkul ci ñun man ka nga xam ne darabal xuduud day dóor lex yi di mbéj boppam waaw wa shaqal juyub di xot fàtti li nga xam ne mooy ay poche yu dëndëm bu bu dëndëm yi yére yi poche yu dëndëm yeeg yére mi di leen xëcc wa daa muy woote bi daa waa ci woote al jaahiliya yu réer ya jamonoy réer ga lii mooy na la lay wax mooy bu musiba amee am ku génn àddina képp koo xam ne nii ngay doxale yonent si alayhi salaatu salaam nee na yow bokkoo ci man voilà kii def loolu moom bokkul ci man di mbéj sa bopp lu dóor du yooxu way fu ma jëm way yàqu naa façon yu mel noonu di xotti sa yér di sama sama asamaan ak sama suuf dem nag façon yu mel noonu wa bi daawal jaahiliya mooy wax yooyu ma du ma ci wax voilà jëf yi ak wax yi ay ay torox naa ay waay fan laa jëmateeg ay waay man de moom ko doon dundal picc ma ca géej ca picc ca asamaan saa doon dundal li nga xamante ne nii mooy jën ca géej ak façon yu waa ji nga xamante ne nii moo doon sama lépp waay waay torox naa waay waay man de alku naa façon yooyu mu ne ku fi mel noonu moom yow moom ki def loolu bokkul ci man wal iyaadu billah kon nag al imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax nag ci hadith bi mujj ci buntu bi te moom moo tëj li nga xamante ne mooy kitaabu salaa kon mu ne mooy ci hadith cent soixante-quatorze muy xadis bi nga xam ne téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent mu ne an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man shahida aljanazata hatta yusalla alayha falahu qirat wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan qila wa mal qiratan qala mislul jabalayni al-azimayni wali muslimin rahimahullahu ta'ala asgharuhuma mislu uhud kon al-imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala muy wax fii ci xadiis bu mujj bi mu koy jële mu ne an Abi Hurayra muy jële ci ki nga xamante ne mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne kon ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena man shahidal janaaza léegi képp koo xamante ne nii moom fekke na li nga xamante ni mooy ab janaasa ab néew mooy ñu taxawu néew ba ba ni nga xamante ne nii hatta yusalla alayha mu taxawu ko fekke mbir ya ba ni nga xamante ne ci lañ koy jullee falahu xiiraat kooku de am na benn montagne am na benn xiiraat ay jëf yoo xamante ne nii ci jëfam yu baax waman shahidaha képp koo xam ne nag fekk na ko fekk début ba hatta tudd fana fekk julli ji waaye yemul ci fekk julli ji rek dem yoonam waaye dafa xaar topp ba ni nga xam ne ci la ñuy suule néew ba denc ko jébbal ko boroomam azza wa jalla mu ne kooku moom falahu ñeel na ko qiiraataani ñaari qiiraat léegi nag qiila ñu wax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko waaw wamal qiiraataan waa yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo lan mooy qiiraataan parce que mooy nag daa nekk loo xam ne bul yaakaar ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom mooy a ah ah, ah afsahu man nataqa bi dad mooy ki gën a wax yow mooy mooy mooy référence mu langue arabe <laughs> voilà moo tax bul foog ne lu wax rek sahaaba yi malgré ñoom arbaabul lugha nga xam ne ñooy borom langue bi waaye yonent bi alayhi salaam doon wax yoo xam ne ñoom du ñu xam mooy lan voilà ñu ne ko nag waaye yonent bi alayhi salaam lan mooy qiraataan qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen mislul jabalayni al-azimayni qiraataan mooy misa mooy lu mel ni ñaari montagne yu mag ñaari montagne yu mag wali muslim al imam Abdul Ghani taala mu ne kantaa ci muslim am na fa nettali hadis bi foofu yeneen mi alayi saat salam dane asgharuhuma mithlu Uhud gis nga ñaari montagne yooyu ba ca daw a ci ñoom ñaar comme Uhud lay toll nga montagne Uhud bi